kon nag Allahu akbar gis nga kon mbir yaa ngoo waaw kon mooy mbir yi borom bi dañuy woo ci toroxlu te bàyyee mbir yi ak suñu borom te xam ne mooy dogal waaw waaw loolu nag li yonent may saa saa wax i'malu loolu ne waa kon kay jëf jara ko si jëf leen ndax ku nekk yoon wala borom bi tawféexal bëgg nga dem fa dala koy yombal moo tax imaamu Nawawi rahimahullah bi muy saraa xadis bi mu ne alhamdulillah mu ne lii nag gis nga xadis bi hein bokk na ci li nga xamante ne nii li muy wane mooy ne euh, bu kenn yaakaar ne <laughs> par exemple que ne euh, ñiy jëf jëfu euh, waa aljana bay waaja faatu dem jëf waa safara loolu dafa bari mu ne loolu bariwul ah loolu c'est pas bari ah. <laughs> loolu bariwul kuy jëf jëfu waa aljana ba dem bay kii dem mu ne loolu loolu alhamdulilah bu bariwul loolu bariwul de bu kenn yaakaar ne fii mu ne daa bari mukku loolu bariwul <laughs> lu néew la waaw mu ne wal muraadu bi hada al hadith anna hada qad yaqa'u fi nadirin min an nas la annahu ghalibu fihi ghalibun fihi waaw thumma annahu min lutfillahi ta'ala wa si'ati rahmatihi inqilaabu an-naas inqilaabu an-naas min ash-sharri ila al-khayr fi kasra wa amma inqilaabuhum min al-khayri ila ash-sharr fa fi ghaayati an-nuduur wa nihaayati al-qilla wala fa fi ghaayati an-nuduur wa nihaayati al-qilla wa huwa nahwu wa huwa nahwu qawlihi wala nahwu qawlihi ta'ala inna rahmatii sabaqat ghadabii wa ghalabat ghadabii waaw waaw mu ne hadis bi maanaam xam nga mooy lan ci al-Minhaj sharh Sahih imaamu Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullah alayhima mu ne hadis bii nag li ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam na ma leen la mooy que ne nit ñi xat yaqaw dina xew ci lu ci lu raar ci nit ñi que nit koo xam ne nekk ci lu baax ba mujjantal mu def nekk ci lu bon loolu bariwul de. loolu lu raar la laa annahu ghalibun ghalibun fii nekkul moo doot ci ñoom de summa ginnaaw gi ko lool lu leer la voilà moo tax nga gis bu ko defee kàccoor yi naan bon voilà mu ngi nii ah, kon yow bàyyil gars yi ñu nekk ci luñ nekk voilà kenn xamul lu nit ñi mujjee yàllaa xam dara borom bi li mu def dane man amila amalan ku jëf <laughs> jëf joo xamante ne ni xanaa waxul ne kii innal abrara la fi na'im wa innal fujjara la fi jahim waaw ba pare mu wax ñi nga xamal inna alladina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdawsi nuzula aaya yu bari yu mel noonu way ñi nga xam ne ñoo jëf lu baax amanu ñoo gëm tey jëf lu baax nekk na ajjanaay firdawsa ngir ñoom nekk seen wàccuwaay waaw ndax ñi ëpp ci ñu mel noonu borom bi loolu la leen di tëje seeni mbir lay kaste seeni mbir lay jeexale seen mbir ca ngëm yàlla ko lu dul ñi nga xam ne dëgguwuñu woon ci seen lañ nekkoon kal munaafiquuna al-xubathaa a'aadanaa Allahu minhum comme naafiq yi ak ñi nga xam ne dëgguwuñu woon façon yu mel noonu ñooy dem ba ci biir moo tax mu ne fee fii maa yabdu li fee ñin ci nit ñi moom ci waa safara la bokk waaw waaw waaye lu ba loolu waaw c'est très waaw. moo tax bu fi kenn taxaw naan waa lii wa tax kon waroo wax ne diw ma ne ñun borom bi moo ñu seedaloo yonent bi alayhi salaatu salaam moo waxoon nit ñi antum shuhadaa'ullahi fil ard ala al ard fil seede yi waaye eh, borom bi ci kaw suuf waaw bi nga xamante ne ñoom Seydina Omar radiyallahu anhu moom waxoon nañ ko fi waxati ko fi moom moo ko defoon ba pare nañ ñoom yonent bi alayhi salaatu salaam dañoo masoon nekk am benn néew bu romb nit ñi wax ci moom yiiw mën a wajabat waaw te dañ seede liñ liñ xam ci moom lu yiw kenn te gis nañ ko bunt bi ñu jóge mooy mbir yi ci zahir bi lañ koy teg wallahu yatawalla sarair ak tey ak li ñuy wax ci nit ñi di leen ko jàppee loolu ci li feeñ la ñuy tenir la ñuy topp la ñuy jàpp kanta seenu mbóot loolu yàlla lañ koy bàyyee Seydina Umar radiyallahu anhu nee na ñu daal di wax ci moom lu baax yonent bi sa alayhi wasallam ne wajabat mooy war na mooy lahul janna ajjana am beneen néew bu romb ñu wax ci moom lu lu safaanu lu rafet yeneen tubaab yi saaf saaf ne wajabat war na mooy wajabat lahu naar kooku war na am safar antum shuhadaa'ullahi fil ard yéenay seedeekatu yàlla yi ci kaw suuf kon loolu dañuy war ne mbir ku nekk en général lii mooy ku nekk ci yoon wu bon di jëm lu bon boo moywul li ëpp boo moytuwul te ngay faatu ku nekk ci lu baax. non non non mooy ku nekk ci lu bon di def lu bon loolu borom bi yërmandeem tax na ñu bari da leen di réfléchir ci loolu. te moom la Imaam an di wax après mais ku nekk ci lu baax di def lu baax lu ëpp ci ñoom ci noonu la génne àddina nekk jullit ba mu des lu néew lim naan lool naadir la moom Imaam An-Nawawi ne lool naadir la léegi nag beneen côté bi mu ne summa innahu ginnaaw bi. min lutfillahi taala bokk na ci ñeewanteg yàlla ak yërmandeen bu mu bëgg jaamam yi wa saati rahmati ak yaatoog yërmandeen inqilaabu nnaas min ash-sharr ila al-xayr fii kasra li ëpp ci nit ñi dañuy wëlbatiku jóge ci li nga xam ne mooy lu bon jëm ci lu yiw voilà loolu wax <laughs> wa amma inqilaabuhum min al-xayr ila ash-sharr fa fii gaayati an-nuduur ñu nekk ci lu baax dem ci lu baax dem ci lu baax ba ca jël njomboxtal nga ñu daal di wëlbatiku nekk ci lu bon loolu ca njomboxtalu lu raar la bokk wa nihayatul xilaat jeexitaay lu néew te tuuti nga ne te mooy kom waxu borom bi tabaaraka wa taala ne inna rahmati dëgg-dëgg sama yërmande kat sabaqat jiitu na ghadabi sama mer wa ghalabat ta not na mooy rahmati ghadabi sama yërmande bi ma amal jàngi di leen ko defal moo noot te moo féete kaw li nga xam ne mooy samam sànj ci seen kaw kon nag affaire baa ngi noonu waaw ñun ëpp waaw waaw ndax nit ki mën naa wëlbatiku jëf-jëf joo xam ne bu ko génn ci diine waaye dina bu borom bi deful kenn rammoo ko moom ci mbaaxam kese jéggalu ko amul dara lu tax ñu kii dina jaar safara mais du fa sax mais nit nag dina nekk ci lu baax dem ba ci biir daal di wëlbati ku nekk koo xam ne day weddi yàlla ci saase génn ci diine ji waaw comme ñoom ibn xatal ibn xatal <laughs> ibn xatal dafa nekkoon saxaaba la woon mujj tubbi dem Makka di fa kàcc ay kàccam ak ñeneen waaw ba yonent bay saa saam bi muy ubbi Makka ñu ne ko ibn xatalin mu'allaqun bi astaaril kaaba mu ne faqtuluhu waaw waaw ñu ne ko keroog bokk na ci ñu permettre ñu rey Makka ibnu Xatal waaw ndax yées gu mu yéesoon te saxaaba la waaw ne ñu ne ñu ah, ne xam nañ ne Makka dañoo koo dañ koo xormaal dafa nekk une ñu ne yonent waaye saa saab ah day ma xatal xamoon na ne tay mu dee amatul fu mu rëcc te yonent waaye saa saab ubbi na dëkk bi mu dem malaanu kaaba ga daal di ciy lëmasu ngir jàpp ngir jàpp ne loolu dina tax deretam ñoom ñu wax ko yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne faat leen ko waaw waaw kooku mooy dafa jóge ci ngëm yàlla dem ci kéeféer waaw kooku nag day sax safara kantaa ki nga xamante ne nii mooy kii mooy yàlla moom de toute façon bu fa duggee du sax te sax man na faa bañ a dugg malgré bàkkaar ya mu def borom bi yërëm ko ci liñ la wax sànk soit mu ut ko ko ramm wala moom ci baaxam kese mu ne ko maa la suturaaloon suturaalaat naa la voilà wala ak yeneen ak yeneen ak ay rammook leneen yoo xam ne mooy tax du fa dugg sinon bu dee ne yooyu yëpp dàqu na ba mu war a dugg safara du fa sax waaw te hadis bi bokk na ci liñ ciy jàng leneen buntu bi lu yaatu la mooy ne eh, comme l'imam an-Nawawi wa fi hadha al-hadith tasrih tasrih bi ithbat al-qadar waaw waaw wa anna at-tawba tahdumu adh-dhunub qablaha wa anna man mata ala shay'in hukima lahu bihi min khayrin aw sharr illa anna ashab al-ma'asi eh, ghayra al-kufri fi al-mashi'a wallahu a'lam mu ne bokk na ci hadith lu ñu ciy jànge mooy luy leeral te ne saxu dogal borom bi dogal ku lépp ku la ne yow yaa yor sa dis sa destin entre tes mains soit waxit la xam na li muy wax mais daa bëgg a wax bul bàyyeeku jàpp ne wala après nga bàyyeeku wala mais bu dee ne xaqiiqa la ci dëgg la ci jublu lim la wax wute na ak li am waaw borom bi mooy dogal mbir yépp borom bi pare na ci comme niñ ko gisee ci xadiis yi romb sànk waaw kon day saxal ngëm gëm dogal liñ la waxoon fan yee non loolu du woon fii Mawlana ibn Umar na ndox laa la la la la la la la yasduqu li mu'minin li insanin iman illa an yu'mina bil qadar aw kama qaal waaw du sax du wér ngir benn nit góor ak jigéen jinneeg nit que ne am na ngëm yàlla budul ne gëmul qadar dogal te lu mel noonu la al imam ibn euh, euh, Abu Darda waxoon doomam jax ba nga xam ne ca la koy jox ay ay conseils yu am solo radiyallahu anhuma ba pare mu ne bokkoon lañ ciy jàng kenn gis nga boo tuubee day damm day mabb bàkkaar yi jiitu woon te loolu gisoon nañu ko ci jotaay bii ñu génn waaye bi nga xam ne dane laa ilaha illallah ñu faat ko yonent may sa saam laa ilaha illallah am goob tax na ñi mu rey ay a la rey loolu du dara laa ilaha illallah ji mu wax ba ka ko rey mu wax ko kayfa tasna'u nan ngay def ak laa ilaha illallah idaa jaat bu dikkee yawmal qiyaama voilà mu ne bokkoon lañ ciy jàng kenn képp koo xam ne dafa faatu ci mbir loolu lañ koy àttee lu baax wala yiw ñun ci biti lañ lañ ñu àtteloo kanta dëgg woon naa wala boo place am après fële la loolu lool boroom bi di ñu ci àtteloo ndax bi suñu mbir waaw këne tamit këne borom bàkkaar yi yi nga xam ne du kéeféer ci machi a boroom bi moom lañ doon wax sànq borom bu ko neexee malgré loolu mu jéggal ko ramm ko wala mu jéggal ko yóbbu ko àjjana jéggal koy bàkkaaram wala mu bàyyi ko fi bu dee yooyu yëpp amul daa dogaloon ci lu jiitu ni dina jaar safara dóor a génn dem àjjana borom bi daal di koy def kon nag mu ngi noonu moo tax jamono yu raglu la moo tax al imaam al haafis Rajab al Hanbali borom Jawaami'ul Uluum wal Hikam muy wax ne gis nga daal mbir yi daal mbir yi lépp la wa jumla fal xawaatiimu miiraasu sawaabiq waaw gis nga en en gros daal mën nañ ne gis nga alxa falxawaati mujjanteelu mbir yi mujjanteelu mbir yi mujjanteelu mbir yi falxawaati miiraasu sawaabit mooy day miiraas day jël rek gis nga la nga jiite njëkka woon loolu te mu newoon sax te dëggu woon ci loolu la boroom bi saxal sa mujjanteel ba léegi muy wax lu am solo mu ne gis nga yonent bi alayhi salaatu wa salaam li mu wax ne innamal a'maalu bil xawaatiim ak xadiis bi ñu gisoon Seydina Sa'd Sa'd Sahl ibn Sa'd ne nit ki dina jëf jëf waa aljana fii maa yabdu linnaas waaye dina jëf jëf waa safara fii maa yabdu linnaas mu ne lool ishaaratun junjula ke ne baatinul amri gis nga inna am na baatinal amri mooy dëgg-dëgg liy mbiru nit euh, quintessence mbir yi lay nekk ca biir te am njariñ ci mbir yi daal yakunu mën naa nekk bi xilaafi zalika lu wuteeg li nga xam ne mooy li feeñ waaw wa inna xaatimata suu'i takunu bi sababi dasiisatin baatina lil abdi la yattali'u alayha an-naas te tamit léeg-léeg lii waral suu'ul xaatima mooy mujjanteel gu gu ñaaw mujj gu ñaaw li koy waral léeg-léeg mu nekk la ko sabab loo xam ne lu sew la das yi sa mën nañ ne virus baati na boo xamante ne nii bu nëbbu la lil abdi bu jaam bi yor ci xolam laa yattaliu alayha an-nas nit ñi duñu ko gis duñu ko yëddu di ko gis nee na loolu nag mën na jóge imma min jihati amalin sayyi wa nahwi zalik mën na jóge ci jëf joo xam ne yu ñaaw la ndax day bàyyi ay trace ku jàpp ne bàkkaar naay xuus rek day bàyyi trace de gis nga ni ngay amee góom ñu faj ko après mais mu def cicatrice ba ku la gis ne la ah yow de góom bi garaawoon yii kay doo ma fàtte nangam ak nàngam bàkkaar noonu lay def mu ne mën na jóge ci jëf ju ñaaw wala lu mel noonu waaw mu ne loolu nag mooy mbir mu nëbb bi nga xam ne tuujibu man na waral ci nit ki suu alxaatima inda al mawt waaw ñaaw ñaawut mujj keraab ba nit kay faatu waaw mu ne wa kadhalika naka noonu nag moo tax kat ya'malu rajul léegi-léeg nit ki li jëf amala ahli naari jëfu waa safara fi wa fi batinihi te ca biiru koy jëf lool xislatun am na jikko xafiya min xisaalil xayr du baax yoo xam ne ci jikko yu yiw yi moo nekk ci moom même bu nee ne li muy def ci biti nii loolu ay kaaraar la moom lañ la doon wax <laughs> moom la Imaam An-Nawawi doon wax waaw léegi moo la maan qad ya'mal léegi ndeke am na lu yiw ci nekk ci moom loolu nag moo yëngu fa taghlibu alayhi tilka al xisla fi aaxiri umri fa tujibu lahu xusnul xaatima loolu daal di noot ci kawam jikko ju rafet joojee loolu nekk ci xolam tey leer daal di waral buy faatu mu am rafetu gin ak ak ak ak mujj waaw kon nag mu ngi noonu de kon nag mu ngi noonu parce si lu du mbon moo tax jamonoy faatu nekk jamono yu yu yu yu doy waar waaw Iblis day mobiliser li mu am bu mu rëcc si du du mbon nag day di ko yëngël si du du mooy yàlla weddi ci yow waaw moo tax daal as-sa'idu man sa'ida fi batni ummihi wa ash-shaqi man shaqiya fi batni ummihi aw kama qaala alayhi salatu ki nga xam ne daal mooy ki texe mooy ki texe fa diinu ndayam mooy la mooy lii hadis bii ñu nekk di wax wa yu'maru dañuy digal malaaka ñeenti mbir mu bind wërsëgam yooyu taxu ñoo ju xam nga yooyu yëpp ay njàngat la kon xëccoo wërsëg wërsëg bu la taxee mooy yàlla est jar na ko alors que yow li nga war a am yàlla bind na koo tax wallahi da xëy dang dangi ba ñëw juróomi dërëm doo ko wicce doo ko wàccaale ndax borom bi bindoon na ne bés sàngam loo man di def juróomi dërëm doo ko am <laughs> nga dang dangi loolu nag ko imaginer nga jaay ci sa diine yabi'u diinahu bi 'aradin min ad-dunya mooy ci yàlla bañ a jaamu yàlla ndax lan jël sa julli yépp sànni ca poubelle ba ndax sa liggéey alors que doo ci am lu dul la borom bi bindoon ne moom ngay am allah kon nag ay waay ut wërsëg jarul mooy yàlla la tulhikum ah amwalukum wala awlaadukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun moom leen fëkk moom leen préoccupé seen yi di toppatoo sa bi wala sa yaxantu bi nga am sa alal sa start-up wala yow en tant que salarié ndax fa nga fa ngay amee sa sa sa sa gagne li ñuy wax fa ngay amee looy dundee ah la tulhikum amwalukum wala du caagante ne nag nabbi nabbee seen doom yi ak nekk ci loon neex ba tax ngeen mooy yàlla an zikrillah ngeen di tudd yàlla di fàttaliku yàlla di jaamu seen borom ay wa man yaf'al képp ku def lii utum alal toppatoo sa alal ak nabbi nabbee say doom ak fuuyal leen <laughs> ak topp seeni bànneex yu wuteeg yu yàlla yi ndigalu yàlla yeeg tereen yi <laughs> cëm tey ku def lool fa ulaa'ika dëgg dëgg gaa yële humul xaasiruuna ñooy ñi perte àddina ak alaaxira allah kon nag yaktub te lañuy bind rizqahu waaw ah, wërsëg te sa wërsëg di jeex ngay jeex <laughs> wallahi borom bi ne gis nga diw mais monsieur X mii ci kaw suuf bés sàngam lay dund bu dundee li mu war a dundee yépp nàngam la waaw vayen bu la nee cere misaal kese la saa yi ci ñëpp ci jar ñëpp ci faatu <laughs> loolu nga tiit ci dee quoi ñëpp la <laughs> bu la nee nangami saakuy cere nga nga moom la la natal ci ci dund gi wallahi bu saakuy cere yee jeex <laughs> ñu lay tàggee yaa fay waaw <laughs> naka noonu nag lépp noonu la <laughs> waaw bu sa stock di épuisé wu ngay épuisé wu waaye wa ajalahu waaye dañuy bind lan la nga xamante ne nii mooy ab tom bi muy def ci kaw suuf mooy cure de longévité yi ay botox yeeg cure anti anti âge yooyu yëpp ay caaxaan la waaw yooyu yëpp ay caaxaan la te entreprise bu mag la léegi li lu eh, mu tudd kii eh, chirurgie la la chirurgie esthétique ak a bari alal alal ay milliards ci kaw suuf ci lan ay nit ñoo xamante ne ay góor ak jigéen yoo xam ne nee nañu bakkan bi leen yàlla jox baaxul walla iyaadu yow gaa waxul lool ma ne loolu lañ bu ñu ko waxul seen làmmiñ seen jëf loolu la wane non sama bakkan bi dafa rëy dama ko bëgg a wàññi mu sew mooy yàlla manoo ba nga ma joxee bakkan bu mel nii baal monsieur le chirurgien wala madame la chirurgienne mi xam dama moom mu defal ma bakkan bi ma bëgg waaw teg say nataal xool ne bakkan actrice sàngam bii nga xamante ne nii moom moom moom na wala acteur sàngam bakkanam laa bëgg am ay wo jox ñu teppil la sa bakkan bi waaw def ko nag mu sew najal la ko defal la ko ajal la ko allahu akbar waliyasu billah nga am soixante-dix ans gaa naan la boo jëlee yii nii da mel ni jeune bu trente ans nga topp ci yooyu rek bi jaaw bu génn nga dóor ci ñuulal ngir wan gaa yi ndax nit ñi ne yow yow jeune nga waxoon naa la bañ koy ci arba'in yi nay ci wax mu ngi mel ni benn oto boo xam ne da nga koo tuliyee sa waay <laughs> ah xam nga tullier yaa fay yaa góor yaa góor ma oto boo xam ne saa da waaj da ko góor gi da ko am mu yàgg lool mu bëgg koo bee salaat yóbbu ci mécanicien métallique bi mu dem defaraatal ko tullier bi tulliyeel ko defaraat mooy kaw gi lépp ay ras boo gisee dañ lii lu bees la pinturaat ko nodd noddante yépp defaraat ci kii yu baax pare yu baax ah buntu yu bees wala defaraat ko noddante lépp bees waaw carrossier bi kii defar loolu ci oto yi peinture ko peinture bu rafet bu leer <laughs> waaye nag moteur bi kenn laalu ko moteur u mille neuf cent yooyu la wala mille huit cent <laughs> nga gis ko naan way bii oto ko garaaw ba dugg ci dugal contact bi ba kërëg mu naan xërëg rëg rëg rëg ba nga tiit sa waay pëndal foofu yépp ak poussière bu ñuul bi nga xamante ne daanaka bu la saree dugg sa bakkan ngay waaja a sot <laughs> loolu mu wàññi <laughs> loolu la luñ la botox botox sa waay sa ajal moom yu boroom bi du ko yokk waxoon nañ la nag looy déggee xadiis yu mel nii ak xadiis bi nga xam ne yeneen trois cent cent dana nit ki bu saraxee par exemple loolu borom bi mën na cee yokku ay fanam waaw ak kuy dox mbokk walla kuy dox mbokk boo ngeen bëggee borom bi yokk seen aw aj seen wu fan yokkal leen tamit ci seen wërsëg gis nañ ko ci Riyad bi. dee leen dox seen mbokk yi dee leen jokk seen mbokk yi waxoon nañ la loolu mooy ca ya nga xamante nii la muy wan mbindeef yi ak la nekk ca yeneen téere yi mais bi nekk ci ummul kitaab loolu du soppeeku mukk te la ma lay yokkal wala ñàkk laa yokkal ndax di nga jokk mbokk wala doo jokk bokk ngir mu yokk loolu il faut mu li nekk ummul kitaab te laata muy nekk ci ummul kitaab ci xam-xamu yàlla la ma sa nekk da koo def foofu rek ngir mu symbolique voilà <laughs> mu ngi loolu kon jarul sonal sa bopp ñaata at nga fiy def wallahi am na ñoo xam ne ñoo lu gën a nekkoon playboy lu nekk defoon nañ ko façon sport bi na lañ doon def d'ailleurs gars yi dañ doon wax ñooy les les références ci wàllu eh, eh, eh, li nga xamante ni mooy wàllu santé ak sport ak yooyu xool sportif yi nga xam ne dañuy jouer football ah. xam nga am na ko ñu ci centré woon benn bal ba mu tëbee la faatu moo la daa centré faatu fii nii la faatu woon Lyon gii stade de Gerland mooy Cameroun saa bu ma ñëwee ci sama xel day dem ci moom mark Vivien Foé waaw am na stade am mas naa romb biir Lyon wa Lyon wala Venise wala fan am na fu ma romb gis ñu tudde ko benn stade ma ne hé kii de temps yooyu maa nga Ndakaaru bu yàgg journal bi di ko wax ne sawaay daa faatu dafa centré Cameroun France dafa centré bal bi fii stade de Germain bi nekk Lyon septième fi la gaañoo centré bal bi daal di daanu waaw ah, ma gis ko ci journal bi ñu ko doon wane laa dëgg gaay yi waay gi kii nangam genre jamonoy ñoom David Pijada waaw waaw mu centre rek daanu noonu gars yi ñëw fexe ko réanimer fexe mu kii zéro noonu la génn àddina te pourtant ñooñu la ñuy joxe exemple ci wàllu wër-gu-yaram waaw kon nag mooy kon wa ajali gis nga sa àpp bi ngay def ci kaw suuf defal loola neex defal lu nga neex am na ñoo xamante ne ñi gaa yi di joxe naan waaw yooyu boo ko amee yow à nga nekk waaw à ñoo xam ne à mooy yooyu yépp lañ dajale ci ñoom ba pare nekk centenaire nekk centenaire am ay téeméeri at moo tax mbir yi teguwul ci loolu borom bi pare na ku nekk ñaata ngay dund defal lu la neex seetil ku la neex seetal sëriñ ab tariyaaxat ab ta sëriñu tariyaax kazzaabuuna kàcc kat yu mag yi ñu doon waaw monsieur Nangam si vous voulez waaw être Nangam ak Nangam lépp mu ne moom man na ko bu ko lu ko defal boppam ba soxlawul di jël ay kayit yu ndaw di ko dugal ci boîte aux lettres nii moom docteur Nangam te du docteuru tus docteuru kadib la ak nar sa wax lu amul <laughs> hein kon wa ajala gis nga sa app jeex na borom bi pare na ci. wa amalahu jëfam loo fii jëf borom bi pare na yii moom borom bi da cee pare gisoon nañ ko tamit defoon nañ ko ci masaalik bi <laughs> wa amalahu ak jëfam borom pare na ci lan ngay moo tax la ya'malu bi amali ahli naari xat ah, ba mi nga xam ne desul lu dul mu dugg mu def jëf waa ja loolu borom bi parewu ci kon pare nañ waaye wa shaqiyun aw sa'id est ce que nit ki moo tax yeneen tubaab yi saa saa benn xarit bi ñu doon ki texe mooy ki texe ca biiru ndayam kaay ki texee di mooy ka texee di ca biiru ndayam allah waaw loolu xam-xamu borom bi la waaw moo xam-xamu borom bi la loolu moo tax aqidat ahli sunnati wal jamaa radiyallahu anhum mu bokk ci ni ko al imam at-Tahawi waaw du ñu dogg ci kenn naan kii mu nga àjjana ñun wolof yoroon nañ koo dégg diw ma nga àjjana te leen ko wax <laughs> ku leen ko wax te am na ñoo xam ne borom bi dina le- dina yàq deeni mbir te kenn amul kenn ku ko yëg waaw waaw waaw <laughs> loolu daal lu yéemee ngoom bari na de njàngat yu bari ak yeneeni affaire am na yeneeni njàngat ci fii nii yu baree baree baree baree baree bari yoo xam ne moom dañoo gis ne ñu taxawoon ci wàllu euh, bunt bi ak lëkkaale bi mu am ak ñii mooy ci wàllu ragal euh, ci wàllu yàlla moo gën waaye affaire lu jëm ci wàllu azlu ak tamit li jëm ci wàllu nit ki kañ lay mën euh, par exemple que ne nit bu dee ne quarante jours quarante jours quarante jours muy cent vingt ginnaaw bi ñu def ci ruux kon bu ci defee ruux kooku nit la képp ku fi defati avortement à partir de boobu mooy yow li nga def da ngaa rey nit waaw léegi est ce que avant mën naa nekk lépp dafa dañ ne dafa xaram waaw waaw même bu dee am na ñenn comme li al imam al hafiz ibn naan waqad raxasa ta'ifatun min al fuqaha lil mar'a fi isqaati ma fi batniha ma lam yunfax fihi ruux wa ja'aluhu kal'azl wa huwa qawlun da'if waaw al imam al-Hasan ibn Rajab al-Hanbali mu ne permettre na lenn ci fuqaha yi que ne ndaw si mën naa def fausse mën na def euh, IVG interruption volontaire de grossesse mooy nit koo xam ne ndaw sa woon dafa ëmb daal di dindi biir bi mu ne am na ñoo xam ne dañ naan permettre nañ ko ci fuqaha yi maalam yun fax fiihi ruux fekk àggul jamono ji nga xam ne ci la ñuy ëf ruux mooy cent vingt jours la quarante plus quarante plus quarante quatre fois trois égale douze cent plus zéro cent vingt bu matul cent vingt jours ñu ne loolu kon mën naa nekk parce que bu boobaa kooku du ruux mooy nekkagul nit bu boobaa moom mu def IVG IVG ci kaw noonu lay dagane waaw mais loolu loolu loolu demewul noonu moo tax mu ne lool qawlun da'if voilà loolu moom xam nga loolu mooy quatre mois cent vingt bu dee mois boo xam ne trente trente waaw ba cent vingt divisé par quatre égale égale trente mooy bu dee ne quatre mois voilà quatre mois yi wala euh, euh, avant quatre mois yi de grossesse loolu IVG mën naa nekk loolu am ñu koy wax mu ne loolu wax la joo xam ne dëgërul wa huwa qawlun da'if ndax dañ ne que defaguñ ci ruux mooy nekkagul nit loolu moom azl ñoo yem mooy azl mooy ki nga xam day jotee soxna ab soxnaam ba ni nga xam ne man manuyu bi waa ji euh, ñëw mu tuur ko ci biti voilà loolu ñu ne ñoo gën yem mais loolu bokkul de toute façon daa bokk. azlu loolu daa xewagul loolu lépp amagul alors que kii mooy moom <laughs> euh, euh, euh, jox yu waa ji jaxasoo daal bu jigéen ci ba mu ba mu am lu jur ci biir bi ba mu ba mu nekk en dafa bokkoon azlu bi nga xam ne loolu lépp xawagul moom bànneex bi muy ñëw rek la tuur manu yu bi ci biti bokkul moo tax mën a qawlun da'if waaw mu ne li anna al janina wulida waladun inaqat wa rubbama tasawwara tasawwara wa fil azli lam yujid waladun bil kulliya moom lañ wax sànq <laughs> voilà moo tax mu ngi noonee euh, loolu euh, yooyu yëpp da cee nekk voilà moo tax par exemple bu boobaa lenn la mooy bu nee ne nit ki ndaw si dafa ëmb xam nga loolu daa nekk loo xamante ne actualité la léeg-léeg nga am ñu koy laaj <laughs> euh, boo ñëwee ne ñun loolu amul l'islam waxu ci dara doo bàyyi wax lu la lu la neex xadis bi nan lay liggéenti nii yow ngay neel yow yow sa dégg diine ak tamit xadis yi jàng jàngoo li ci boroom xam-xam yi wax ñi saraa xadis yi ba ba yow mën ci tibbi dara wan la rek loo xam ne ba nga ko jàngee lal ko boroom bi wan loolu amoo loolu lépp amoo ci dara léegi nga bëgg a taxaw di wax ci tournée léegi loolu amul neel man xaw ma laa adri voilà waaw <laughs> ah. <laughs> kon nag mu ñu noonu waaw moo tax bé bés bu amee mooy diggante kon quarante jours yi hein yu njëkk yi yi ci tegu ba yi ci tegu bu dee ne yu njëkk yi la képp koo xam ci def IVG bu boobaa yow def nga loo xam ne dafa xaraam waaw waaye bu dee après cent vingt jours yi bu boobaa yow nit nga faat voilà kon nag mu ngi noonu mu ngi noonu même bu dee ne am na ñoo xamante ne dañ ne bu dee nutfa la période nutfa bi loolu moom dara newu ci comme li al imaam al xaafis ibn abdul al xaafis ibn rajab wax ne waqad sarraha ashaabuna bi annahu ida saara al waladu alaqa ah xam nga dana la e, e, nit ki day nekk anna ahadakum yujma'u xalquhu fi batni ummihi arbaina yawman nutfa thumma taku yakunu alaqa voilà mooy da bu njëkk bi quarante jours lay nekk lan loo xamante ne man yu góor ke jigéen ñi ñoo jaxasoo période boobu ci quarante jours yi ci loolu lay commencer di former wu ginnaaw quarante jours yooyu mu nekk alaqa mooy lumbu deret boo bële nga xam ne day lonk lu tolloog loolu ka yeneen quarante jours mu ne am na rek mu ne ñun suñu gaay mooy hanbali yi rahmatullah alayhi ndax moom la al-Hasan Rajab al-Hanbali nee nañu ila saaral waladu alaqa bu dee doom ji daa romb quarante jours njëkk yi mooy formation bi ci biiru ndeyam nekk ci yeneen quarante jours deuxième yi ci tegu yeneen ñeent fukk yi lam yajuz waru lool dafa nekk loo xam ne lu manu la nekk la lil mar'ati isqaatu ndaw si amul droit def li ñu naan interruption de grossesse daal di yàq li ñu naan worof yàqu biir la koy wax li annahu waladun inaqat ndax doom la joo xam ne fasu na waaw ndax commencé naa ñu koy defar waaw bi xilaaf yi am nutfa wuuteeg man ni yu bi bu dee bu daa jaxasoo bu góor bi rek loolu moom ndax léeg-léeg mu mu mu mu mu mu continuer léeg-léeg du ko nekk fa innaha lam tanaqid bu boobaa mooy fasoogut ba am. waqat laa to tana te du sax nekk du day mujj euh, jaar noonu du jàll quoi du nekk wala waaw kon nii bu dee ci wax bi laa la mooy bu dee quarante jours yu njëkk yi loolu mën naa ne mais bu quarante jours yeneen yi dugg see rek deuxième phase bi loolu dootul man a nekk waaye li nga xamante ne insha allah daal mooy li nga xam ne moo gën a sàmm mooy ah, bu dee am na parce que euh, interruption de grossesse l'islam du lu mu dàq totalement gis nañ wax nañ li fuqaha yi ñuy wax bon waxuñu ñëpp ah. mais ci gàttal parce que dañ ne la yii liñ dañu dañu préférer euh, euh, mettre l'accent ci côté bi nga xam ne mooy wax ci ragal baabu ci ragal ci wàllu dogal yeeg lële mais yii yëpp ay masala yu yaatoo yaatoo yaatu yoo xam ne xew-xewu ji kii masala yi jamono yu bari da koy régler ci wàllu yu mel noonu ay IVG interruption de grossesse ak après bon ak yeneen azlu yu mel noonu le mooy li nga xamante ne nii mooy mooy mooy mooy utiliser loo xam ne day tax doo doo doo jur doo am doom ak yu mel noonu yu mel noonu yooyu yëpp dafa duggaale ci yi ay masala la waaw yoo xam ne lépp ci hadis bi mënoon na ci génne da ciy génne mais bon yooyu duñ ci taxaw dañuy wax lii rek mooy li gën a maandu al ahwat insha allah mooy bu lool masee am xasee am mooy bañ a def interruption entre mooy diggante quarante quarante quarante yooyu waaw loolu li gën a kii mooy day xaraam nit ki def ko waaye bu dee après nag boobu daal di yënatee xaram moom waaw ndax boobu bu boobaa moom bakkan nga faat léegi nag mu des interruption de grossesse des fois l'islam permettre ko wax nañ la ci fuqaha yi am na ñoom dañ ne bu dee comme Hanbali nii lii mu wax ne bu dee 40 jours njëkk yi loolu kenn na ko tere kenn na ko terewul kenn terewu ko parce que loolu loolu garaawul bu dee ci 40 jours yooyu ndaw si wala boog boroom këram am nañ droit dem daal di koy dindi loolu dara newu ci mais bu dee 40 jours yi ci tegu daa ñëw bu boobaa nag loolu day xaraam sauf que bu dee 120 jours yi après bu boobaa mooy ku rey yaaj ku rey ni kay ndax kooku boroom bi nee na dama cee def ruux <laughs> ku ñu def ruux kay bu boobaa mooy kooku kon mu ngi dund. sauf que du dundug janin la mooy dundug gi nga xam ne euh, in vitro la ci biir wala ci euh, ba ventre yaayam la nekk wala yu mel noonu ah in vitro <laughs> mooy ci ventre yaayam <laughs> kon mu ngi noonu loolu lu ama am li nga xamante ne nii mooy solo la léegi mu des waa liñ doon wax mooy loolu mën na nekk interruption ci ci globalement ginnaaw buñ la waxee yi nga xam ne ñii nee nañ loolu mën na nekk bu dee quarante yu njëkk yi mooy bu dee ne dañoo gis ne médecin yi gis ne kii bu ndaw sii bu naree am doom bu fi am doom moom day faatu li en tout cas li ëpp ci kii day faatu da parce manula wasin manula nekk voie orale te tamit bu ñu naree xotti biir bi génne ko mooy césarienne ko loolu li ëpp ci suñuy kii li ñu bi ñu analyser affaire yeeg statistiques yeeg yooyu mooy ak biir yi biñ ko euh, yaramam ak ni mu demee mooy li ëpp suñu ñort mooy da ciy bàyyi li nga xam ne mooy bakkanam ci kaw noonu l'islam da koy permettre parce que kenn du ne dañuy sauver branche bi ba di waddal li nga xamante ne mooy cosaan bi ba di waddal cosaan bi cosaan bi mooy lan mooy ndey ji ndey ji yow di nga fekk garab gu taxaw nga ne boo feuilles yi ak branche yi laa bëgg préserver moo tax léegi euh, dattu garab gi laay daaneel ngir mën a sëñ bi boo ko defee loolu day def <laughs> li gën a maandu kay mooy loolu man da nekk waaw mooy kenn du préserver naan damay préserver branche léegi ba ma koy préserver il faut ma dindi cosaan bi ma dindi cosaan bi déedéet bu boobaa ki nga xamante ne moom ak dundam leer na mooy ndayam a ngi nii kenn ak dundam mutawaqir la mooy loo xam ne mën naa ne mën naa bañ a ne waaw te ci kii la cosaanoo bu dee ne eh, mbir mi moom il faut kenn ciy dund bu bu bu bu bu bébé boobu la ñuy dindi waaw boobaa interruption day man a nekk ci loolu wallahu taala alam kon ci kaw nii bu am na yeneen yoo xamante ne du dañ koo fàtte mais mu ngi ci ah ak yoo xam ne a nañ ci gën a guddal mais bon dañuy yem ni insha allahu taala ba jotaay bii di ñëw ñu dugg daal daal gis nañ daal li nga xam ne moo ci ëppoon doole ci wàllu li nga xamante ne nii mooy diggante.